yónni jum yónni woon seydinaa Xaalid bin al-Walid ila Ukaydir Doom <coughs> ah, tey ñu waroon a dugg ci yoonu retour bi waaw comme li imaam Ibn Isxaaq rahmatullah aleyhi nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ñaata fan la waxoon dafa des bid'a ashara layla jàpp entre treize jàpp dix dix ci ay guddi la fa def taw weesuwul loolu waaye ku mel ni ñoom imaam ibn Saad nag ñoom li ñu wax dafa wuteeg loolu ku mel ni al imaam ibn Saad raxmatullaahi aleyhi eh, moom li mu wax ak imaam al-Waaqidi it naka noonu imaam ibn Hazm dañ ne noo vingt jours vingt guddi la fa def waaw ashrina layla yusalli biha rak'atayn vingt jours au lieu de mooy imaam bon loolu <coughs> bu dee ñee euh, bidaa bi entre treize jàpp dix mooy ci interval boobu lay nekk mooy ne loolu garaawul hein mooy ne li mën a indi mbir mi mooy kii da cee boole bésu génn beeg bési dugg bi waaw parce que imaginaire bu dee dix-huit jours la ci waxu imaam ibn Ishaq rahmatullah alayhi boo ci yokkee bésu génn bi mooy bi mu jour bi muy génn Medina ak bi muy ñëw bi muy dellu mooy loolu noonu boo bu dee dañ ko cee boole moo tax mu nekk loolu wallahu taala alam te loolu ku mel ni imaamu Ahmad soloona ishrina layla bopp jële ko ci Seydina Jaabir imaam ibn Saad it soloo na ko jële ci Seydina Yaxya ibn Bukayr ino Yaxya ibn Abi Kasiir voilà raxmatullaahi alal loolu ñaari wax yooyu moo ci am vingt jour vingt jour bi nag bu dee ci côté càllale moo gën a dëgër waaw nda imaam Isaaq fële da koo wax rek ci siiratu ibn Hisham dafa ne rek yonent bi aleyhi salaatu salaam fa aqaama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi tabuuka bid'a ashara layla lam yujaawizha waaw moom aleyhi salaatu wassalaam mu paase fi nga xam ne mooy tabuuk bid'a ashara layla lam yujaawizha dépassé wul loolu noonu waaw <coughs> dépassé wu ko waaye ñii nag bu dee ñii ñoom ci côté càllali ñoo gën a dëgër ndax imaamu ahmad daal dina koy solo ndax bu dee entre dix-huit jàpp dis neuf non treize jàpp dis neuf euh, ñii ne vingt moo tax it ñaari wax yooyu yëpp mën nañoo bokk mën nañ leen a boole mais bu dee ci wàllu càllale bi moo gën a dëgër kon nag tey ñu waroon a nekk ci yoonu retour bi ah, insha allahu taala imaam ibn isxaaq ne <coughs> rahmatullahi alayhi mu ne kon yonent ma alayhi gi mu waxee loolu fan yam fa def mu ne thumma nsarafa qaafilan ila al ginnaaw gi mu dëpp di ñibbi madinatul munawwara léegi nag mu ñuy nettali la xew bi ñuy ñibbi mu ne wa kaana fi tariiqi maa'un yaxruju min washalin yarwi raakiba warraakibayn wa thalaatha bi waadin yuqaalu lahu waadil mushaqqaq mu ne ma imaam Nisaaq rahmatullah aleyhi bi ñuy ñibbi nag di dellu Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne dafa nekkoon ci yoon bi hein ci yoonu ñibbi bi maa un um. mooy ab teen mooy foo xam ne oasis la mooy oasis wala yooyu loolu lañ naan maa un um, waaw boo xamante ne nii nag euh, ndox moo mëne lu tuuti la woon ndox mi lu tuuti la woon nag waaw comme que lu tuuti la yonent balay saa saab daal di joxe nag ay instruction daal di wax saxaaba yi nga xam ne wasal ndox la moo xamante ne nii ciw xeer la doon jóge wala am montagne mais day toq lu tuuti la tuuti tuuti lay toq waaw yarwir raakiba war raakibayni wa salaasa loolu daal ñi ci mënoon a màndi mooy moo benn benn mënoon na màndil benn nit mooy dangay ngay taataan nag muy toq di toq di toq lu bari ngir nga mën a naan mu ne loolu daal man na mën na nàndil màndil ki nga xam ne mooy benn cavalier kenn kuy voyager wala ñaar wala wala ñett waaw mais maximum ñett quoi bi waadin ci xur woo xam ne yuqaalu lahu moom lañ naan waadil mushaqqaq mooy loolu tur la xuroo mushaqqaq qaala rasulullah léegi nag laaj lañuy agsi foofule mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam yoon yi eh, laata ñu fay agsi mu ne leen mu ne leen man sabaqanaa ila dhalika almaai fala yasbiqanna minhu shay'an hatta natiya fala non fala yastaqiyanna wala fala yastaqiyanna minhu shay'an hatta natiya salaam ne <coughs> képp kenn ci yéen koo xam ne jiitu nañu ci ndox mi mooy ndox mi mu ngi ci kanam mooy comme ale ba rek ale ba hein la mu waxoon ba ñuy waaj ak si Tabuk ci xadiis Seydina Muaaz inda al imaami Ahmad wal imaam Muslim ibn al Hajjaaj wa ghayrihima alayhim ridwaanul mannaan hein mooy comme loolu ale ba gisoon nañ ba ñuy waaj jege Tabuk mu ne innakum satatuuna gadan ayna Tabuk bu ko kenn laal fekk ñëw fii nag ci retour bi imaam Ibn Sa'd nee na ci retour bi tamit lu mel noonu xew na fa yonent mi aleyhi salaatu nag yëgal leen nag ne leen bu man sabaqanaa ilaa daalika al maa'i képp ku ñu njiit ci ndox moomu falaa yastaqiyanna minhu shay'an hatta natiya bu mu ci root dara bu mu ci jéemat ut dara ci ndox mi lu dul ñu koy dikke qaala fa sabaqahu ilayhi nafarun min al munaafiqiin maa fii waaw benn mbooloo ci naafiqi daal di ko fay jiitu <laughs> waaw daal di ko fay jiitu fastaqaw ma fiihi la fa newoon ndox mi gis nga ni mu tuute liñ la wax kenn daal la a màndil wala ñaar maximum ñett léegi am benn mbooloo ci naafiq yi daal di koy jiitu fastaqaw ma fiihi la fa nekk yépp ñu naan ko ñu ñu root ko fa lamma ataahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waqafa alayhi fa yara fiihi shay'an ndox moomu xamoon na ne loolu amoon ndox moomu moom amoon na tuuti lu fa doon des loo xam ne mais lu tuuti la loo xam ne presque du dara bu amee ñu mu mën a màndil maximum ñetti nit yonent mi aleyhis salaatu salaam agsi bi agsee foofu mais gisul ci affaire bi dara ndox ma te la ca desoon lu tuuti la mu leen annoncé woon mais gisu ko fa qaala mu ne moom aleyhis salaatu salaam man sabaqanaa ilaa haadhal ma ana moo ñu jiitu ci ndox mi fa qiila lahu ñu ne ko yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa fulaan ñu ne ko diw ak diw la de diw ak diw mooy ñoom sax taxawuñ ne ñun ñoo ko def <laughs> déedéet <laughs> xam nga bële waa ji euh, mooy ca départ ba yaa ngi fàttaliku départ ba <laughs> gars yi dañ leen faa fekk ñoom moom moom moom ñu ñuy naan quoi waaw waaw ñu fekk leen ñuy kii mu ne leen mais non dañ ñëw fekk fa ñaari nit ñu ko fa jiitu mu ne leen hal masastuma min ma'iha shay'an est ce que ngeen ci dox dara qaala ñu ne waaw ñoom ñu ne waaw parce que ñii <laughs> wu de xoolal naafiq yi fii nag bu dee naafiq yi ñoom li ñuy wax faqiila mooy ñoom waxuñu de neewuñ ne sii jiitu nañ la mais nit ñee ne sii sii ñoom ñii diw ak diw waxuñu ba ndax naafiq loolu day camouflé wu pa ak li mu def yëpp ñu ne ko diw fulaan wa fulaan diw ak diw mii la fa qaala yonente mi mais awalaw awalam anhahum an yastaqu minhu hatta atiya xanaa man digaluma leen woon yéen nit ñi digaluma woon nit ñi que ku ma fi jiit bu fi kenn root ci ndox mi bu kenn root ndox mi fi ne bu ko kenn jël parce que lu tuuti la lu dul may dikk mu ne nag imaam nisaam ne summa la'anahum wa daa alayhim nee na mu daal di leen rëbb ndax na nit ñi ay naafiq lañ wute nañu ñële ñële moom dalee na ŋàññoon fa qaala lahuma ma sha allah an yaqul comme le Seydina Muaz waxoon ndax ñoo ñooy jullit lañu waaw amaana margee taroon ci ñoom rek ñu jiitu manuñu ko muñ ñu daal di naan ñii nag moom non seulement waxuñ décliné wuñ ne seen identité waxuñ ne ñun ñoo ko def mais il a yu nit ñi ne sii sii diw diw la waaw te ay naafiq li moo tax mu ne ñaari nit fa sabaqahu ilayhi nafarun min al munaafiqiin benn mbooloo ci naafiq yi jiitu ko fa yonent mi aleyhi salaatu salaam nag ne leen nag fa moo tax mu ne summa la'anahum mu daal di leen rëbb wa daa alayhim ñaan leen yàlla summa nazala mu ginnaaw gi mu wàcc fa wadaa yadahu taxta al washal mu daal di jël loxoom teg ko ci xeer woowu wala foofu noonu nga xam ne ndox mi fa la ne woon te gaa yi naan ko waaw mu daal di ko ciy teg jël loxoom bu tedd bi aleyhi salaatu wassalaam daal di ko ciy teg mu ne fa ja'ala yasubbu fi yadihi maa shaa allahu an yasub ndox mi tàmbale di sotteeku ci loxoom yi aleyhi salaatu wassalaam lu soob buur yàlla mu sotteeku thumma nadahahu waaw waaw mooy na ko cee teg ci xeer wi après di dékk ndox mi di sotteeku ba lu bari nekk ci loxo bi léegi summa ginnaaw gi nadaxahu bihi wa masaxahu bi yadi mu sotti ko ci xeer woowu nga xam ne fa lay jóge daal di koy raay ak bi wa daa bi ma sha allahu an yadu an yadu wa mu ñaan buur yàlla li soob buur yàlla mu ñaan ko mooy mu gis ko mu taxaw di ñaan di ñaan mu ne fan xaraqa minal ma ndox mi jekk rek daal di fuuf rek ball kay commencé kay ndox ma di bël di di di di di di di di kii kay mu bari waaw ah mu ne kama yaquulu man sami'ahu ma inna lahu xissan mu ne mooy kama yaquulu comme ni muy waxe mooy bari waay gi mu bari ndox mi ni mu bi mu mais di mu ballee bi yonent sallallahu alayhi defee lool mais ni ndox mi gaaw fuuf fuuf waaw ci gaaw gu mu gaaw def noonu bi nga xam ne ci la teg loxoom noonu rek mu ne moo tax ndox mi nag daldi ball gaaw ndox mi génn comme ni nga xam ne <coughs> hein yi comme buy génn comme comme dënnu yi comme mooy ndox mi ni mu ni mu nee fuuf jekki waaye dafa mel ni den bruit bi mu àndal voilà fa shariba naas ñu dëgg ak yëngu ndox mi ni mu doon yëngoo fa shariba nit ñi naan wastaqaw xaajatahum min ñu daldi <clears throat> faj seen aajo ci liñ soxla woon ci ndox mi naana naan ba màndi daldi ciy faj seen aajo li ñu soxla woon ci ndox mi ah fa qaala rasulullah yenent mi aleyi salaatu salaam nag ne la in baqiitum aw man baqiya minkum la yasmacanna bi hada alwaadi wa huwa axsabu maa bayna yadayhi wa maa xalfa ah mu ne yonent mi aleyhi salaatu salaam ne képp koo xamante ne nii fekke na waaw mooy man baqiya minkum loolu nag ah loolu mooy condition bi ah fekk yaa ngi fekk la nga gudd fan ku gudd fan mais gudd fan gi du gudd fan gu sori parce gis nañ bu sëy naa bi keroog bu Seydina Muaz bi ibn Jabal waaw mu ne ku dund la in baqitum bu ngeen desee mooy bu ngeen dundee wala man baqiya minkum képp koo xam ne fekke na dund na après yéen ci yéen la yasma'an waat naa ne dina dégg bi haadal waadi yi ci xur wii ñu nekk nii wa huwa axsabu ma bayna yadayhi wa ma xalfa li nekk ci kanamam ak li nekk ci ginnaaw yépp moo lay gën a naat waaw wa kullu hada min barakatihi alayhi salaatu wa salaam fam doon wax ne sayna Mu'aaz boo fi aaj boo fi ñëwaatee yaa Mu'aaz la in taalat bika hayaa la tara ma haahuna qad muli a jinaana yushiku ya Muaaz in taalat bika xayaa an tara ma haahuna qad muli a jinaana naan ko yow Muaaz de boo guddee fan di nga gis fii nii mu fees dell ak ay jardin yu loolu lépp ci ndox yi ndox moom ndox mi gën a tedd barkeel moo mën a trouver muy ndox moo xam ne ci loxo yonent bi alayhi salaam allahu akbar waaw barke boobu topp bërëb bi foofu yépp mu ne leen bu ku fi jaaraat ku fi ñëwaat bu yàggul ku yàgg ku dund li nga gis ne moo gën a verte gën bari ay ñax gën a verdoyant ay tool que fi nga li ko féete ci ginnaaw ak li ko féete ci kanam xam nga xadiis bi moo niroog xadiis Seydina Muaaz bi léegi Euh, xadiis bi nag imaam gis nga imaam Ibn Ishaq da koo nettali noonu <coughs> euh, imaam at it soloo na ko ci taarixam mu jaar ci yoonu Yazid ci yoonu xadiisu Yazid ibn Ruumaan muy sëriñu imaam Ibn Ishaq boobu waaye dangay gis ne bu dee yii càllale yi mooy àgguñu hein jàll càllale yi ak voilà wuute nag nag xadiis bële ñu gisoon ca dem ba bu seydina Muaaz ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa ardaa kon imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar raxmatullahi alayhi wa ala bi wa ala raxmatullahi alayhi wa ala bi mu ñuy nettali ba léegi moom al imaam ibn isxaaq ci yoon bi ba léegi imaam ibn isxaaq ci yoonu retour bi ila madinati al munawwara mu ne wa dakara ibnu shihaabin az-zuhri an ibn ukaymata al-laythi an ibn axi abi ruhm al-ghifaari annahu sami'a abaa ruhm kulthum ibn al-husayn radiyallahu taala anhu kon imaam ibn isxaaq mu ne wa dakara tudd na ibnu shihaab imaam ibn shihaab azzuhriyu abi bakrin radiyallahu taala anhu an ibnu ukayma mu jële ci doomi ukayma di ibnu ukayma al-laythi te daldi woon ko joo ci waa banu layth an ibni axi abi ruhmin al-ghifaari moom ibnu ukayma mu ci doomu mbokk abi ruhm alxifaariyi radiyallahu anhu annahu sami'a mu ne moom doomu mbokkam boobu mu ne dégg na abaa di di di di di abu di di abu ruhm waaw abu ruhm nan la tuddoon husayn di kulthum ibnu al-husayn moom de mas nañoo gis tarjamaam walillahi alhamdu walminna waaw kulthum ibn al-husayn abu ruhm loolu mas noonu nañ ko gis waaw mu ne wa kaana min asxaabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alladhina baaya'u tahta ash-shajarati yaquul mu ne ta abu ruhm mi di kulthum ibn al-husayn bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo jaayante woon ak alayhi salaatu wassalaamu ci sa suufu garab ga muy bay'atu ridwaani fa alquraan naan laqad radiyallahu anil mu'miniin id yubaayi'uunaka tahta ash-shajara laqad dëgg-dëgg radiya kontaan na te gërëm na allahu bur yàlla subhaanahu wa taala anil mu'miniina ci gooy ngëm yàlla yi is ba nga xamante ne nii yubaayi'uunaka lañ doon jaayanteeg yow taxta shajarati ya suufu garab ga muy sulxul xudaybiya jaayante googale mu ne moom mii bokkoon na ci ñoo ñële waa daw jaroole laa laa yalijun naar man baayan taxta shajara yenente ma la saa saa du dugg safara képp kenn ku jaayante ci suufu garab gi waaw waa moom mii kulthum ibnul kulthum kulthum ibnul xusayn na ci yaquulu lan la wax mu ne gazawtu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa Tabuk gazwata Tabuk mu ne damaa xare ànd ak yonent bi alayhi salaatu wa hmm? gazwatu Tabuk <coughs> muy <coughs> xareb Tabuk nee fa sirtu daata laylatin maa wa naxnu bil axdari qariban min rasulillah sallallahu alayhi wa sallam nee na dama ci boobu nag benn guddi ñuy dox di dem ah ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci guddi gi waaw subhaanalladi asra voilà mooy kiy dox guddi mu ne ah ñuy dox benn guddi nag mooy war seen waruwaay yi mu ne wa nahnu bil axdar ñu ngi woon al axdar benn bërëb la boo xam ne sorwul Tabuk nekk diggante Tabuk ak diggante waadil qura muy waadil qura waaw diggante Tabuk ak waadil qura léegi mu ne wa alqa allahu alayya nu'as moom abu ruhm alxifaari radiyallahu anhu mu ne buur yàlla nag daal di def ma gëmmentu mooy mu daal may sànni ak gëmmentu nag ñu ngi dox waaye maa ngi mais mais liñ naan dag daggale waaw daggale sonn sonn koo xamante ne nii maa ngi gëmmentoo gëmmentoo gëmmentoo ba ah ay waay waay waay nee na nag ah fa tiftu fa tafiqtu astayqidu wa qad danat raahilati min raahilati nabi sallallahu alayhi wa ma jekki rek yeewu te sama waruwaay wi mais dafa jege woon lool waruwaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ko jege woon waaw nee na ba ni may ragale fa yafzi'uni dunuwaha minhu maxaafata an usiba rijlahu fil gharzi fa tafiqtu afuuzu raaxilati axuuzu raaxilati anhu nee na man nag jege bi sama gëléem gi jege woon yonent li taxoon ma ma ragaloon ci mooy dama doon ragal sama gëléem gi jege ko ba ni muy duggee ba laal li nga xam ne mooy tànk fi yonent mi aleyhi salaatu salaam def tànkam mooy boo yéegee li ngay yéeg étrier ngeen koy wax waaw xarsi bi étrier loolu nag laa doon ragal an usiba rijlahu fil xaras mu dugg ci étrier sama gëléem gi ah mu ne fa tafiqtu axuusu ma commencé nag axuusu di ko di di di ko puus di puus raxilati anhu sama sama warwaay wi di ko puus ngir mu sori ko moom alayhi salaatu wassalaam xatta galabat nii ayni fi ba'd at-tariq ba ni nga xam ne nag ci la ma sama bët di noote ci la sama bët di noote hein ba ni nga xam ne si la ma samay bët di noote mooy malgré tout daal yékki naa rek waaye daal di départ quoi daal di commencer waat nelaw te teyu bokkukat waaw naka laa commencé commencé waat nelaw waaw léegi bi mu demee noonu euh, mu ne fa zaaxamat raaxilati raaxilatahu wa rijluhu fil gharz wa rijluhu fil gharz nee na man daal bi ma déparé noonu rek sama sama géléem gi puus géléemu yonente mi alayhi salaatu wa salaam ba ni nga xam ne tànkam li ci lay dugg ci sama étrier bi mooy après nag nee na falam astaqiz illaa bi qawlihi xas nee na man daal yeewu ma lu dul <coughs> euh, pas étrier étrier mooy asar mooy euh, parce que bii bii gëléem lay wax gëléem ko gëléem lay wax mooy mooy mooy mais mais jege na ko presque moom la ko wax si si voilà loolu la rek mooy étrier si si mooy étrier mooy étrier étrier nag mooy li ngay teg sa tànk boo yéeg ci kii bi <coughs> boo yéeg ci fas wi lool ngay dugal euh, sa tànk teg ko ci rek daal di yéeg voilà nee na man daal yeewu ma yëguma lu dul damaa jekki rek damaa jékki rek yëg tànk man daal yeewuma lu dul li may dégg yonent ma lay saar saam naan ma xas mooy bu dee mooy boo gaañee kenn muy metti hein boo gaañee kenn ba muy ba ta ba muy metti comme xam nga wolof la ñuy wax ak yu mel noonu wala wala yu mel noonu mooy loolu daal baat la buy wane ne mooy affaire bi mooy waa ji gaañ nga ko metti na nee na man daal lool laa jékki rek dégg yonent ma lay saar saam bi wax loolu hein nee <coughs> bi ma kiiwee noonu nag fop <coughs> après ma ne ko fa qultu ya rasulallah istaghfir lii ma ne ko eh, yonent bi ndaw ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ñaanal ma jéggal de tayu ma ko de eh, dama doon nelaw dama nelaw def naa lu ne ngir puus ko waaye daal dama jekke rek bi may nelaw sax tayu ma ko waaw noo may nelaw sax tayu ko yonent bi alayhi salaam ne ko nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ma <coughs> eh, sir na ko demal garaawul continuer continuer continuer sir mu ne fa ja'ala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yas'aluni an man taxallafa anhu min bani Ghifaar nee na yonent mi aleyhi salaatu salaam nag jàpp di ma laaj ñi nga xam ne di ko di ko naan ko waaw comme comme ci waa Ghifaar la bokk Abu Ruhm al-Ghifaari nee na ma laaj ci ñi ñëwul lan moo tax ñëwuñ ah day jékki ñuy dox noonu ñu ngi war ku nekk ngi war ñuy dox mu ma hein mu ma mais lan moo tax diw ñëwul lan moo tax diw ñëwul di ma laaj waaw lan moo tax diw ñëwul di ma laaj naan ma lan moo tax ku mu gii rek day jékki ku mu seetlu rek gisu la mu ne mais ana lan moo tax diw ñëwul lan moo tax diw ñëwul ci waa Gifaar nee na ah fa bi bii ma ne ko ah diw de bu ma xamee ci moom ne ah diw de lii moo tax ñëwul waaw diw de lii moo tax lii moo tax ku ma daal te ma am loo xam ne xam naa ko ci moom li tax ñëwul ma wax ko ko waaw ma wax ko ko daal ne ko diw daal diw lii waa diw lii la nee na nag mu ne ma fa qaala wa huwa yasaluni maa fa'ala nafaru alxumru altiwaalu alsitaatu alladina laa sha'ra fi wujuhihim fa xaddatuhu bi taxallufihim waaw nee na mu ne ma maa fa'ala nafaru alxumr mais nit ñi ñu xonq ni mbooloo mu xonq mi mooy ñu xonq ni ak tiwaalu te njool hein assitaatu assitaatu assitaatu loolu mooy li nga xamante ne mooy euh, ñoo xam ne seeni <coughs> karawu sikkim bariwul assitaat mooy ñi nga xam ne seen karawu sikkim yi bariwul dafa gàtt mu ne ko ana ñooñu ana mbooloo mi nga xam ne ayna maa faala nafaru alxumru ñu xonq ñi as attiwaal te ñool assitaatu te seen sikkim yi bariwul mooy karaw gi bariwul noonu mooy da leen décriral tudd leen seen tur nee na fa xaddastuhu bi fii moo wax leen ah seen ñàkk ñëw fii xaal nee na après mu ne ma waa maa fa fa maa faala an nafaru as-suud al-jihaad ma waa ñeneen ñi nag mbooloo mi nga xamante ne nii ñoom as-suud ñu ñuul lañu al-jihaadu te seen karaw yu crépu al-qisaar te ñu gàtt ñooñu ana lan lañ def xaala nee na qultu abu ruhm nee na qultu ma ne mais wallahi ma arifu haa'ulaa'i minna ma ne yonentu Yàlla saab saab ah ñii nag kanta deuxième ñii nag nga décrire ñoon moom ma leen ci ñun moom ñoo xam ne nii lañ mel bokk ci ñun waa Rifa bon loolu nag ma leen de yonent ma saa saa ñooñ xawma leen de neena mu ne ma balaa balaa axa kay balaa axa kay alladina lahum naamun bi shabakati shadh nee na mu ne ma si alladina lahum naamun bi shab naamun bi shabakati shadh waaw mu neen mu ne ko si si si ñooñu xam nga leen kay abuuru mu xam nga leen ndax ñooñu mooy fàttalekul mooy ñi nga xam ne ñoo am ay jur bi shabakati shadh loolu ab ab ab ab ab bërëb la bu nekk ci côté boo xam ne sorwul xifaar ci dëkk waa xifaar mu ne ko fàtt fàtt lëkkul ñooñu ñooñu laa lay laaj ñooñu koy xam nga leen waaw mooy ñooñ ñooñ laa lay wax ñooñu noonu ñoom laa lay wax ñu am ay jur bi shabakati shada nee na fatadakkartuhum fii bani xifaar falam azkuruhum nee na daal man ma ci xalaat may xalaat nan mi waaw Banu Gifaar ay nit ñu mel noonu am nañ ci Banu Gifaar en plus ñu am ay ay ay ay ay jur côté yooyu ci bërëb sàngam nee na may fàttale ko di fàttale ko ba ni ma leen di fàttale ko falam non nee na falam azkurhum mais nag noo rappelé wu ma ñooñ quoi ñooñ moom sincèrement xaw ma ñooy ñan nee na hatta zakartu annahum rahatun min aslam ba ni may fàttale ko ne ah kon yonent ba lay saar sax ma ne sama xel ah kon xam naa ñu ne non ñooñu bokkuñ ci rifaar ñooñu ci waa aslam lañ bokk xattaa ba ni nga xam ne zakartu lay fàttale koo këne non ñooñu min min rifaara ah, ñooñu ci waa rifaar lañ bokk waaye bokkuñu ci ñi nga xamante ni ñooy ñooy suñu ñoñ ñi waa waa ci ci waa aslam lañ bokk tribu des aslam di aslam ci ñooñu nañ bokk mais ñooñ ñi ñii bokkuñ ci ñun <laughs> ah lii kay tax xaw ma ko nii kay na mën a deme léegi euh, li <clears throat> waxee loolu nee na ma ne yonent bi alei salam fa qultu ya rasulallah ulaika rahtun min aslam sallallahu alayhi wa sallam xulafaa'u fiina ma ko ma ne ko maa ngi door a fàtt a rappelé wu ñu ngay wax xam ah ñooñu ngay wax ñooñu bokkuñ ci ci ñooñu ab suñuy allié lañ rek yu suñuy allié ci ñun mais mbooloo lañ ñoo xam ne ci aslam lañ bokk yeneen ma saa saa ne leen maa mana ahada ulaika xiina taxallafa an yaxmila ala ba'irin min iblihi imru'an ah nashitan fi sabilillah ah mu ne ko mais ñooñu noonu ñëwuñu te nee na leen dañoo am ay jur naaman ay jur yoo xam ne am nañ ko ci shabakati shadax am nañu ko foofu foofule ci bërëb boo bële nga am ne benn bërëb la ci dëkkuwaa rifaar mu ne ko kon lan moo leen tere ñoom ñii ma la laaj ñoom ñëwuñu nee nga xam gis nga ne ñëwuñu maa ñoom ana lan moo leen tere kenn ci ñoom lan moo tere kenn ci ñoom ba nga xam ne moom manula ñëw ànd ak man ci xare bi mu jël ci gàttam yooyu daal di koy daal di am ku mu ko jox benn nit koo xam ne sawar na bëgg naa ñëw fii sabilillahi ci yoonu yàlla bu dee ñoom manuñu xanaa kay ñu ut ñoo xam ne moom ñu ñi sawar ñu utal leen loo ci seen koo ñu jàppandal leen ci seen ci seen yooyu ñu yor ci seen gëléem yi ah mu ne inna a'azza ahli alayya in a'azza ahli alayya an yataxallafa anni almuhaajiruuna wal ansaar wa gifaar wa aslam nee na yeneen ci ma saar saam ne leen ne waa nee na ne Seydina Abu Ruhm radiyallahu anhu ah in a'azza ahli alayya gis nga ñu gën a ñu gën ci man te gën tedd ci man hein mooy ñi nga xam ne boo euh, ah inna a'azza ah, ah, ah, ahli alayya an yataxallafa anni mooy ñi nga xam ne ñoom ci man lañ bokk ahli samay ñoñ lañ te seenu ñàkk ñëw nekk loo xam ne daf may metti voilà mooy seenu mooy ni may mooy ñeneen ñi bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu ñàkkee ñëw comme munaafiquuna yee ñenn ñi nga xam ne kaw kaw yi ñooñu sax dese naa ba na kii du lu neex waaye bon du nekk loo xam ne ni muy réy fi man bu dee ne ñii nga xam ne samay ñooñ lañ ñoom ah ñoom ñu bañ a ñëw mu ne ñooñu ñan ñi nga xam ne ñoom seen ñàkk ñëw bi gisee may woote ci yoonu yàlla nañ leen dem ñu toog te ma a dem te demuñu ñooñ ma ciy gën a touché mooy almuhaajirun bu doon ne almuhaajirun lañ ci lañ jóge wal ansaar wala ñoom wala ci wal ansaar wa gifaar ak waa gifaar ak waa aslam ak aslam allah boole leen ci boppam ah min ahli ndax gifaar gafara allahu ah wa aslam saalamaha allah wa aslam <coughs> léegi Euh, ginnaaw loolu léegi mooy bon yow xadiis bii nag <coughs> doonu ko taxrijal hmm? sa xadiis bi doonu ko taxrijal ñu ne la ah kay xadiis euh, bi gis nañ ne imaam Ibn Isaaq daa ñëw wax noonu hein imaam al Buxaari na ko fan fil adabil mufrad paa saxee bi de paa ci saxee buñ ne rawaawul Buxaari joyal ko tawaxu teguñ ci dara mooy ci saxee bi lañuy wax waaw mais buñ ne rawaahul Buxaari yu fil adabil mufrad mooy téereem boobaal adabul mufrad solo na xadiis bi nii bu Abu Ruhm bii radiyallahu anhu sëriñam it solo ko di al imaamu Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi ci musnad bi imaam ibn Hibbaan Abu Haatim ibn Hibbaan daal dina koy solo ci saxiixam imaam ibn Sa'd dina ko ci at-Tabaqaat al-Kubraa ci at-Tabaqaat al-Kubraa voilà boroom Majmaa nag az-Zawaa'id di imaam al-Haythami bi mu ko tuddee dana rawaahu Ahmad wa at-Tabaraani min xadiisi abi ruhm wa fiihi ibnu axi abi ruhm walam aarifu walam aarifu waaw mu ne ah, moom imaam al-Haythami boroom Majma'u Zawaa'id mu ne xadiis bii nii rawaahu Ahmad imaamu Ahmad soloo na ko wa Tabaraaniyu ak imaam at-Tabaraaniyu soloo na ko min xadiisi abi ruhum ci xadiisu abi ruhum comme ni ñu ko gisee ni alxifaar yi kulthum ibnu alxusayn radiyallahu taala anhu mu ne wa fiihi am na nag ci càllale bi ibnu axi abi ruhum muy doomi mbokk abu ruhum mu ne kooku nag man walam arifu quoi man imaam alhaythami nag kooku nag ah kooku nag xaw ma ko ibn kooku moom xaw ma ko moom ibnu axi abi ruhum kooku moom umpu na ma man imaam al mooy xaw ma ciy mbiram dara voilà kon loolu ba léegi ci yoon wi imaam eh, am na xadiis buñ gisoon voilà xadiis buñ gisoon ne woon dinañ ci ñëw parce que xadiis bi da wax ci retour bi après te comme que ñu ngi fii ñu ngi fii kii nee na al axdar wax nañ la jege dafa jege waadil qura kon am na luñ gisoon ci def ci bi yonent bi alayhi salaam di dem tabu ab xadiis buñ gisoon bu doon wax waadil qura est-ce que yaa ngi koy fàttale muy ndaw si nga xam ne dafa amoon ab tool yonent bi alayhi salaam romb fa ne ko ne saxaabaa bi à peu près leen li ci tool bi moom it mu à peu près fa bari mun a ndaw si à peu la waaw li fi nekk ñun dinañ ko dinañ la fay après mooy jëluma ko mais dañ koo soxla mais après lépp lañ lay rembourser lépp lañ lay fay bu ma jógee insha allah ci xare bii ma jëm voilà xadiis boobu nag lañu war a gis <laughs> ndax ñu ngi ci yoon bi te ñu ngi côté waadil Qura entre Tabuk ak waadil Qura lañ ne après dinañ jàll ci waadil Qura kon nag mu ne kan moo solo woon loolu al imaamu Ahmad ibn Hanbal da imaam ahmad moo ko soloo woon jële ko woon ci afaan mu ne woon xaddatanaa afaanu qaala xaddatanaa wuhayb ibn xaalid qaala xaddatanaa amr ibn yaxya an al-abbaas ibn sahl ibn sa'din as-saa'idi anna radiyallahu anhu al-jamii' an abi humaydin as-saa'idi mu jële ji abi humaydin as-saa'idi kon imaamu ahmad rahmatullah alayhi mu ne xaddatanaa nettali nañu afaan di sama sëriñ di suñu sëriñ di afaan qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Wuhayb ibn Xaalid Wuhayb di doomi Xaalid qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu Amr ibn Yahya di Amr ibn Yahya an al-Abbaas ibn Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi mu jële ci al-Abbaas di doomi Sahl ibn Sa'd as-Saa'idi Abul Abbaas radiyallahu ta'aala anil jamii' an Abi Humayd mu jële moom al-Abbaas mu jële ci Abi Humayd as-Saa'idi radiyallahu ta'ala an saxaabati rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam annahu qaal mu ne woon lii moo doon càllale boobu kon mooy bu ñu récapituler duñu duñu liir côté boobu ndax gisoon nañ ko mooy eh, eh, Seydina Abu Humayd as-Sa'idi radiyallahu anhu dañu génn ak yonent bi alayhi salaatu wa salaam eh, kiiwu Tabuk atum Tabuk ba ni ñuy egsee waadil xuraa ñu fekk benn jigéen boo xam ne dafa amoon ak tool yonent ma lay saar-saam ne saxaabaam yi uxrusu neleen kii leen mooy comme li ñu wax sànk ñu def yonent ma lay saar-saam bi ñu ko defee yonent ma lay saar-saam bi mu à peu près mu nekk asharata awsuq waaw dix awsuq wasaq waxoon nañ ne mooy soixante cent kon soixante fois dix loolu yomb jëlal zéro di taf ko ci soixante bi muy six cent loolu moom yéen nul naa mag lool nag wax dëgg waaye nag ah j'espère que noonu la yaa al professeur euh, al riyadiyat seyna cheikh j'espère que juuma <laughs> soixante saa ay saa ba muy soixante loolu mooy wasq léegi yonent ma lay saa saa am daal di def xars bi bi mu defee ashrata awsuq moom mu ngi ci li mu ne à peu près loolu la tool bi war a tollool mooy dix cent dix aw suq wasq yoo xam ne kon mooy dix waa euh, euh, soixante léegi waxoon na yonent bi alei satu ne woon ndaw si jàppal li nga xam ne mooy génn ci tool bi liñ fi jël dinañ la ko delloo insha allah waaw léegi nag euh, ci fin bi ci li nga xam ne moo ñu concerné ci dëpp bi waaw te foofu it waxoon nañ fa ne waxoon na ne maliku ay ñëw yonent fa ci yonent bi alayhi salaam fa ahda li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam baghlatan bayda non seulement deful ak moom accord kese mais jox na ko kado comme ni ukay déru duuma daal di woon joxe ay cadeau yonent bi alayhi salaam ci yéreem boobale mu ne moom mi nag li mu ko joxoon mooy baghlatan bayda ab berkelle boo xamante ne nii Ah, mooy bu weex la berkelle bu weex léegi nag euh, ñu agsi nag ñun ci retour bi nii mu ne bi ñuy ñibbi euh, après mooy jaar na fa fay waaj ndaw si euh, sof ko fii nii non non non bii du bii bii du kii non non bii nii bii nii bii bii lu tax non parce que bii nii dafa tudd mooy dafa après loolu bi mu waxee clé bi lam tudd mooy ca presque Médina ba ñuy àgg Médina moo tax euh, non non non non reprenons notre fële fañ ne woon nañu continuer fañu ne woon waaw kon ginnaaw loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak saxaaba imaam al-Waaqidi voilà eh, boo fàttale ko boo fàttale ko eh, bi ñuy gis Xaybar xam nga gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa turne woon biddanti hein dafa tourné woon biddanti bi ñuy ñibbi ñu biddanti ba jant bee leen yee gisoon nañu riwaay yu bari yi nga xam ne waxoon nañ ne xew-xew boobu loolu nag walillahi alhamdu wal minna loolu moo tax fii duñu ci dañ koy souligner nii rek que ni am nañu wax ne fii la xewoon mais ñun du ñu ci ñëwaat parce que loolu dañ ci étale woon vraiment l'endormissement mooy lañ tudde woon l'endormissement ak attee ci jëlmoon nag yooyu yépp walillahi alhamdu wal minna defoon nañ hein mooy bi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi dañoo jóge ci xare muy muy tourner muy retourner wu ñuy ñibbi après ñu biddanti nelaw te gisoon nañu kii yi dafa wute woon riwaay yi dañu wute yenn yi mooy bu Seydina Abu bi par exemple nga xam ne waxul woon fan la fan lañ jóge woon Seydina Xudayfa it waxul fan lañ jóge woon benn bi am na yoo xam ne dane mooy bu Seydina euh, Aslam bi imaam Maalik solo woon ci moom këne ci benn ci yoonu Màkka la woon lañ jóge woon ci yoonu Màkka wi am yeneen yoo xam ne imaam al-Waaqidi moom dane woon mbir mi Tabuk la te tamit Eh, keroog keroog lan nañ doon gis keroog am nañ doon gis ba eh, mais xadis boobu it wérul mooy moom mu ne mbir mi Tabuk la xewoon ci la yonent bi alayhi salaam nelawoon ci yoon bi bi ñuy ñibbi ci la nelawoon ci la biddanti ga amoon ak xadis Seydina Imraan ibn Husayn Seydina Imraan ibn Husayn mooy yaa ngi fàttaliku muy xadisam bu gudd boo bële tam doon wax ndaw sax bañ ñëwee ñu biddante yonent bi aleyhi salaatu salaam après am benn waay ci biir mbooloo mi euh, ñuy julli yonent bi salaatu salaam gis ne julliwul ko wax mu ne ko mu ne ko mais mu ne ko yow euh, mu ne ko lan moo tax julliwoo nit ñi lan moo tax ma gis la nga beru nit ñi ñuy julli nga beru nit ñi julliwoo nit ñi alasta rajulan muslima est-ce que mu'mina wala muslima est-ce que doo jullit ba nit ñi julli ngay daw mu ne ko déedéet mu ne ko si jullit laa waaye asaabat nii janaaba wala ma sauf que li xew nag mooy man janaaba moo ma dal mooy damaa am damaa gént damaa euh, sangu farata dafa war ci man waaye te aw ma ndox waaw ci la ko waxoon ne ko nag euh, as-sa'idu mu ne ko suuf pàkk bu se bu laab doy na la waaw pàkk bi te boobu mooy bi ñu jullee ba pare la tam alayhi salaam journée comme ni muy def rek xool bi kii ci kii zul zul bi mu ñëwee Medina yéen tam alayhi salaam julli di xool saxaaba yi toog gis repéré benn waay fële boo xam ne moom ankarawu mooy kii moom ma xamu ko mu ngi koy dóor a gis mu ne ko mu laaj ko kan mu yaay kan ak yooyu wax ko histoire fii noonu la def mooy mooy ci hadith Imran bu gudd bopp imam at-Tabarani yi solo na ko ñoom mu ngi saxiix yi tamit saxiixayn ah boo demee ci kitaabu tayammum mu wax ko bon ni ni ñuy tiime après nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di woo Seydina Ali ah woo keneen mooy moom moom ci la ñoom ñaar ñu dem uti ndox dajeeg benn femme boroom mazada ya ñaari dam zag ñaari baag yi yim tegoon ci gélee moom nga mu waaw ñu dajeeg moom ne ko yaa amatallah aynal ma waaw é eh, yow ndox mi mooy fan nga jële ndox mu ne leen ndox moo yéen moom du ngeen am ndox quoi non yéen du ngeen am ndox parce que yéen ndox mi gis nga ahdil ahdil eh, eh, kii bokk eh, ndox mi gis nga ndox ngeen di yéen di yéen di ngeen am ndox parce que ndox mi gis nga man ndox mi démb saa yi laa fa jóge fa ndox ma ne ñu ne ko léegi kon jógal nga dem topp ñu topp ñu topp ñu topp na topp ñu ñu dem ci yonent mi aleyhi salaatu salaam mu ne kan ki nga xam ne moom lañu assaabi ku jéngi bàyyi diine ñépp topp ay individu diine boppam ñu ne ko waaye yow ñun daal l'essentiel daal mooy ki ngay mooy mooy ki ngay wax daal en tout cas l'essentiel mooy yow daal ñëwul ñu dem <laughs> ñun moom duñ ne saabi waaye daal xam nga ki ñuy wax mooy ndaw soosale hein ñu daal di ko fay yóbbu kooku noonu nag mooy histoire boobu te dañu biddanti woon te yooyu gisoon nañ ko waxoon nañ la liy wan ne parce que histoire boobu noonu dafa bari mooy xewul benn yoon waaw loolu xewul benn yoon te li koy wane dafa leer mooy yenn yi ci njëkk yeewu benn bi dañ ne Seydina Abu Bakar newu fa woon ak tey ak Seydina Umar bu Seydina Imran bi mu nga fa nee na Seydina Abu Bakar njëkk yeewu bi mu yeewoo moom yeewul yonent bi alayhi salaam te yonent bi alayhi salaam bi bon bu bu doon nelaw kenn du ko yee parce que c'est peut-être que wax yu de wax yu moo ne xamuñ ay nelawam mu demee ndax ñoom ci seen borom la seen xol bi nekk tout le temps. après am mu am kenn moom mu yeewu Seydina Omar yeewu am ko yeewu Seydina Omar yeewu Seydina Omar nag ni mu yeewoo gis lii ak jant bi moom mu commencé di noddu non di wax allahu akbar rafa'a sawtahu bi takbir allahu akbar waaw foofu waxoon nañ ne réveil réveil dangay ut mu nekk réveil loo xam ne day tudd tur yàlla wala alxuraan mu lay yee mais musique bi moom moom loolu ëpp naa def moom waaw sonnerie yi musique yi di lay yee saa su ne loolu loolu loolu pour naa def de waaw loolu pour naa def dañ ci bàyyi xel bari nañoo ñoo xam duñ ci bàyyi xel wala am na sax ñu koy xam ne après buñ jógee dañ koy fàtte continuer waaw yeneen timale saa saam Seydina Omar li ko yee nan la ko yee allahu akbar te daane woon amoon doole waaw <laughs> te ba voix porte yeneen timale saa saam jóg mais xam nga ci la waxoon Seydina Bilaal ikla lana layla bon kii wër na Bilaal mooy surveiller ñu kii bi guddi gi far Seydina Bilaal biddanti mu koy wax mu ne ko ah axada bi ma ma axada ma axada min an-nawm ma axada mooy li ma jàpp de Hmm? mooy rek li tax kii woo yeewu woo waaw kon mooy xadis boobu noonu imaam al al al Waaqidi moom dane woon affaire bi nag fii la xewe woon waaw Tabuk gii lañ jóge woon Tabuk lañ jóge woon ah yonent bi alayhi salaam daal di biddanti waaw mooy hadis ba kii ca baabul aniya boroom eh, imaam al eh, imaam eh, kii ci Bulughul Maram hmm? mooy lam doon wax naan tawaddaa min mazadati imraatin mushrika ke yonent bi aleyhi salaam dafa jàpp ci baagu jigéen goo xamante ne ni mushrika la mooy hadis boobu loon lan waaw xadis boobu noonu moom la ci bulu almaram bu xadisu imran ibn xusain mu ne anna rasulallahi anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu tawaddawu bi mazadati imraatin mushrika ndax bañ ñëwee ndox mi yonentu Yàlla saar-saam ni ko bañ confisquer baag bi bon après ndox mi moom moo ko moo moo ci def loxoom ndox mi di ball ah ba ñépp naan feesal seen kii te ndox mi mel ni dara wàññeeku après mu ne ndaw si ñun nag jëluñu sa ndox dara jëluñu ci sa ndox dara nag léegi ah jëluñu ci sa ndox dara après mu laaj saxaaba yi radiyallahu ne ku nekk na dajale li nga yor ñu daal di koy dajaleel daal di koy jox provision ngir sante ko ko tamit waaw ndax même bu dee joxuñu ko woon parce que ba ko gaayee kii mu ngi doon wax rek eh, ñoom sëy naal bàyyi leen ma ma dem hein bàyyi leen ma ma dem <laughs> parce que man sama waa kër bi dañ maa xaar lu yàgg de waaw bañ jëlee ndox mi après ba nit ñi jàppee ba pare yonent ware sa sam ba naan nit ñi naan boobu ba pare ñu daal di jox ki nga xam ne moo amoon janaaba ni ne ko am ne ko sotteekul lii yooyu bari nay mooy loolu nag imaam al al al ci euh, Waaqidi moom dana xadiis boobu noonu fii la woon waaw biddanti googu fii la woon Tabuk lañ jóge woon te loolu gisoon nañ ko jamono yoo jële yaatuloon nañ ci bon moo tax euh, histoire boobu wallahu taala alam gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal hein ne fii lañ jógoon ñu biddanti en tout cas loolu comme niñ ko waxe woon mooy ne loolu day wane ne affaire bi xewul benn yoon waaw parce que yenn yi manoo leen a bool te yenn yi ñenn ñeñ ne ñu nga fa woon new mooy fee dañ naan ñii ñu ngi fa woon alors que bee newuñu fa woon bii yoonu Makka bi la woon bii Xaybar ak ñu leen ak jiw Mihbar waaw yooyu yëpp dañuy gis ne dafa wute voilà kon nag insha allahu taala bu ñu continuer insha allahu taala bu ñu continuer kon ba léegi fi nga xam ne moom lañu ne woon ci ñibbi bi eh, al imaam al bayhaqi raxmatullaahi alayhi mu daldi solo imaam al bayhaqi solo na ko mais moom nag riwaaye yu baree baree bari la ci solo ci affaire bii ñuy bëgg a wax imaam al-Bayhaqi mais ñun suñu heure bi euh, du fi xaj de du fi xaj du fi xaj wala ñu def taxrij bi rek bii di ñëw insha allah ñu kii ko muy imaam lañ commencé ci ñu mag ñi imaam ahmad rahmatullah alayhi daal dina koy solo xadiis bii ñuy bëgg a gis ci yoon bi ci sanad boo xam ne bu xasan la imaamu muslim soloo na loo xam ne luy wane luy appui affaire bi luy seede mbir mi mais du affaire bi réellement ci réellement loolu la solo mais dinañ ko gis mais ci lu jëm ci nettali bi ci xadiis Seydina Xudayfa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala ah? waaye ah, imaam al-Bayhaqi miñ la wax sànq soloo na ko mais moom càllaleem yi dafa dëgërul ko waaw càllaleem yi dafa dëgërul loolu mooy affaire bi léegi léegi càllale mooy lan moom imaam al Bayhaqi imaam al Bayhaqi parce ci yoonu mooy comme liñ la waxoon sànk rek yoonu imaam ibn Lahya la jaar ah mu jële ko ci Abul Aswad mu jële ci Seydina Urwa ibn Zubayr mu nekk loo xam ne mursal boo gisee nettali yi nii imaam al Bayhaqi rahmatullahi càllale bii nii liñ ci indi dafa bari ci succession nettali yooyu ah kon mooy imaam ibn ci yoonu ibn Lahya ah mu jële ci abil aswad an urwa mu jële ci seydina urwa ibn zubayr radiyallahu ta'ala parce que imaam al bayhaqi mooy ñoo tënk càllale gi parce que sinon moom moom xam nañ ay càllaleem ni muy demee hein waaw moom ay càllaleem day commencer ci euh, sëriñam yi moom day day solo voilà moom day solo imaam al bayhaqi bi yamu nag bokkul comme imaam ibn ibn al-Hafiz euh, Ibn Kathir nga xam ne moom day toxal day toxal mais kii moom day day solo parce que mooy day solo mooy lan mooy moom day tudd ay càllale moom ci boppam mooy jële mbir mi ci sëriñam sëriñam jële ko ci sëriñam ay seeni sëriñ ñuy dem ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala saxaaba ba ko nettali alors que bu dee imaam al-Hafiz Ibn Hajar Kathir moom ñëwul di joxe càllale naan haddathana diw xaddasani di dem di dem di dem non moom day toxal ci al bidaaya wan nihaaya imaam léegi dañuy jeexale càllale bi completement ni mu ko tudde ni ni mu ko tudde moom imaam al bayhaqi ci dalaa'ilu nubuwwa baabu rujuu'in nabi sallallahu alayhi wa sallam min Tabuk wa amrihi ak après loolu dinañ ci ñëw mu ne baabu rujuu'in nabi sallallahu alayhi wa sallam min Tabuk bunte gi di tudd dellu geneen ci ma lay saa saam bàyyeekoo Tabuk mu ne axbarana abu abdillah alxaafid mu ne nettali nañu abu abdillah alxaafid mooy kan alxaakimu naysaabuuri alxaafid alxaafid voilà alxaakim nag alxaakim xam nga ma son nañu wax darajaay euh, kii yi nu mu tudd euh, boroom xam-xam yu xadiis yi niñ leen di woowee siqatun siqa xaafid amirul mu'minin yooyu xaakim am na ñu koy wax ñu bees ni waxoon nañ ko ne boobu ci la mais boobu am nañu ne loolu bokku ci xaakim bokku ci imaam alxaakim bi tuddewuñ ko woon ab daraja la buñ naan xaakim mais moom xaafis la loolu dinaa ko bëgg préciser affaire boobu waaw mu ne kon axbarana xabaare nañu abu abdillah alxaafid abu abdillah alxaafid imaam alxaakim an-Naysaburi mu ne axbarana abu ja'far al-Baghdadi mu ne ki ñu xabaare mooy abu ja'far al-baghdadi annahu qaala no qaala mu ne haddathana abu ulaatha muhammad ibn amr ibn xaalid mu ne ki ñu nettali mooy abu ulaatha di muhammad ibn amr ibn xaalid qaala mu ne haddathana abi mu ne nettali nañu suñu baay muy kan muy muhammad ibn amr ibn xaalid qaala mu ne haddathana ibn lahi'a ki ñu nettali mooy ibn lahi'a di abdallah an abil aswadi mu jële ci abil aswadi an urwata mu jële ci seydina urwata ibn zubayr ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaal loolu mooy li nga xamante ne ni mooy nettalib seydina abu bubu càllale imam al-bayhaqi waaye ñaari sanad yi dafa am problème te mursal la voilà kon loolu mooy càllale yooyu insha allahu ta'ala kon ginnaaw kon imaamu ahmad ibn hanbal moom càllaleem xasan na te am na nettali bi ci saxiixu muslim ibn al-hajjaaj al-qushayriyu an-naysaabuuriyu rahmatullahi alayhi kon ginnaaw càllale yi noonu inchaa allahu taala ci jataay bii di ñëw ñu nettali boobu ba léegi bi jóge tabuuk ilal madina ilaa madinati rasulillah alayhi afdalu